Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullah fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabi salaasumi'a wa salaasa wa salaasuun baabu karaahati qawli maa shaa allahu wa shaa fulaan kon walillahi alhamdu wal minna ba léegi ñu ñëwaat ci suñu <clears throat> téere bii di kitaabul umuur al manhiyi anha téere bii wax ci mbir yi nga xam ne dañ ko aaye dañ ko tere <clears throat> ci suñu jotaay bii ñu génn jeexaloon nañ chapitre trois cent trente-deux doon wax baabu karaahati qawli al insaan fi du'aa allahumma ighfir li in shi'ta xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadis quarante quatre mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa falya'zim al-mas'ala waaw banim jeexa walillahi alhamdu wal minna tey beneen boo ne ba léegi ci wàllu kàddu yi la yoo xamante ne borom bi tabaraka wa taala ci ñu yonentam alayhi salaatu wasalaam dañu koy moytandikuloo mu nekk ba léegi bii moom day dugg ci saddu zari'a waaw day dugg comme karahiyati tas miyatil inabi karma sib guñu siboon di woote li nga xam ne mooy la vigne muy garabu raisin di ko woowe karma naka noonu fii noonu la waaw mu ne baabu buntu karahati sib gu ñu sib xawli wax lu nit ki wax ma sha allahu aywa bu soobee yàlla wa shaa waaye bu soobee yàlla ak diw tere goo xam ne sariya day tere loolu waaw di boole yàlla ci coobareem ak mbindeef ñu mel ni ñoo ci yem ci wax ji nii ci biti bu dee de gëmoo ko sax waaw même boo ko gëmul yeneen saasam nee la bul wax lool waaw parce que sikk nekkul ne saxaabaam yi mu ko doon tere yam gisoon ñu koy def mu tere leen ko ñooñu gëmuñu mukk ko ni yeneen saa salam namm namm yàlla mooy mooy ni yàllay namme lay namme waaw ñoom moom sori nañ di gëm loolu te pourtant yeneen saa salam ne leen bu leen ko wax kon nag mbindeef manu la ñëw seen gannaaw moom ñooñu gën laa sell gën a baax say sëriñ yi ngay wax xaajuñu ko xaajuñu leen ak jege ci dara yeneen saa salaam bi yar ñooñee nga xam ne moom ak ñoom dund mu yar leen ne wax lii bu leen ko wax ana kan mooy ñëw ci ginnaaw naan loolu dara newu ci garaawul parce que ñoom xam nañ ne bu ñu waxee lii xam nañ ne yàlla nangam ak nangam di jaay philosophie ma ne yooyu waxi caaxaan la waaw al qawlu maa qaala wax dëgg mooy li yonent bi alayhi salaatu wasallam wax te wax na jeex na waaw fa maada ba'da al haqq illa ad digg ginnaaw dëggub yonent saa bu agsee lépp lu wuteeg moom man tudd lu dul caaxaan lu dul neen tànkute kon baabu buntu karaahati ci xawli wax ju wax du nit di wax góor ak jigéen mag ak ndaw kilifa ak ñàkk kilifa waaw lépp ci yem amul waa ji kilifa la ñoom man nañoo waxe noonu déedéet ñoom ñépp a yem saxaaba yi kuy wax kilifa ci seen kanam <laughs> waaw ci diiney l'islam radiyallahu anhu kan lañuy wax kilifa kilifa ci diine ji ginnaaw boo génnee yonent saa salaam saxaaba yi kan moo nekk seen kanam kon loolu amul kenn ku ci génn ñépp ci yépp simu guy nit ki di wax naan bu soobee yàlla ak diw ak soob diw léegi imaam fii indiwu fi hadis rahimahullah indiwu fi bokk benn hadis kese la fi indi mooy hadis mille sept cent quarante cinq mu ne an Xudayfata bni al-Yamaani radiyallahu ta'aala anhumaa an an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala laa taqulu maa shaa'a Allahu wa shaa'a fulaan walaakin qulu maa shaa allahu thumma shaa fulaan rawaahu abu daawud rahimahu llahu ta'aala bi isnaadin sahiih kon al imaamul haafizu nawawi rahimahu llah mu indi hadiis bii di mu ne an hudayfata bnal yamaani ab ibnil yamaani mu ngi jëlee ci Xudayfa di doomu al-Yaman al-Yaman mooy Hisl wala Husayl ni Jaabir ñii nag euh, bon bu këy bi baayam saxaaba la ala Hisl ibn Jaabir wala Husayl moom ka huwa min shuhadaa Uhud bàyyi Xudayfa keroog Uhud lañ ko faat radiyallahu anhuma voilà jullit ñee ko faat sax voilà bi pëcc xóob bi amee yàgg waxoon nañ ko fi foog na waaw ci la ko gaa yi faate waaw mu ngi leen gis saaba yi di ko ut si di ko dar ko dóori jaas yi kii Seydina Xuzayfa naan ne lé saa baay la saa baay la mais dégguñu ko ba niñ koy faate ginnaaw gi yeneen saa salaam bëggu koo jox ndàmpaay ginnaaw gi mu ne déedéet waaw mu gën a yokk nag ak dayo fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon wala Husayl saxaaba la moo tax Ibn al-Yamaan te moom lañ doon wax al-Yamaan Husayl moom wala Hisl bi bàyyi kon radiyallahu anhuma ñoom ñaar ñëpp yàlla yàlla na yàlla gërëm leen euh, Seydina Hudayfa radiyallahu anhu mu ne an nabi muy jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annahu mu ne nee na taqulu bu leen di wax maasha allahu bu soobee yàlla washa atamu soob fulaan diw ak diw boo ku man di doon dinañ gis ci taxriij bi diw moom kan lañ doon wax ñoom kan lañuy wax ñoom ku dul yonent saa salaam yonent saa salaam da doon wax mu ne leen baleen wax yooyu waaw kay léegi nag <laughs> bu dee yonent saa salaam mooy def loolu laa lay laaj moom moo ne moom bu ko ci kenn boole naan yàlla ak moom léegi dama lay laaj kan ngay woot ñu naan la sëriñ diw moom nañ wax waaw bu soobee yàlla ak sëriñ diw loolu wax jooju moo wax jooju lañuy ñuy tere wax jooju moo dul wax moo waxuwut waaw yow nag bul xool ñan ñoo koy wax est-ce que kilifa la wala du kilifa loolu amul lool lool du wax bi xam nga lan mooy yow sa repère en tant que jullit lan la yoneen saa sam digle ak lan la tere bés bu ma ko doon wax park gis naa ñoom diw di ko wax te loolu wow woon damaa waroon a xam avant nekkul ne wax yi damay dégg nit ñi wax rek may wax waaw à la ñu ne bon am nañ ci tuuti raison parce que quand ñi nekk boroom xam-xam wala ñi jàppe nit yàlla wala ñoo xam ne ñoo xam yàlla ci yoon dañoo war di kale seen lu ëpp ci seeni mbir bu dul lépp buñ ko manul à la perfection près ci njàngaleem alquran ak sunna loolu mooy li yaadu moo taxit lambda bi bii roy koo xam dañ ne kilifa diine la il n'est pas totalement tort ci li muy def mais nag léegi bu dee leer nañu ne daanaka ñi ñu naan ay kilifa diine ñu ci bari euh, wax dëgg yàlla moom euh, dali gaayee koy wax rek waaw waaye lu ñu tanee ngoy mi nga xam ne góor góorlu na laa gisut man ku ko gis nag nga wax ko ah. waaw waxumay affaire daanook affaire walla ay affaire ay ay considération yooyu am lool lool beneen affaire la loolu ba léegi waxagoo li xew waaw ay boo ko gisee da ngay boo ko gisee leer gi loolu lépp ay yëg-yëg la rek waaw loolu moom nit ku nekk mën naa yëg lu ne mais loolu tekkiwul ne loolu mooy dëgg ah waaw déedéet waaw koo xam ne du ci waxam du ci xaalam du ci jëfalinam dara loo xamante ne royukaay la waaye mooy kilifa gi nag kooku kay sawaay ku ku góorgóorlu Patrick mii door a tuub bu góorgóorlu raw na ko bés ba mu tàmbalee waaw même bu dee moom la ñuy duut baar kon loolu mooy mbir mi doo xool ne gaa yee ngi wax jamono ji ñu nekk dafa nekk jamono joo xam ne dafa loolu jamono yëpp la mais dafa gina a tee ay te lu at jamono bi gina dem loolu di gën di gën a nekk feddali ko mooy sa xam-xamu diine sa diine ni nga koy xamee ni ngay appliquer doo ko tayle kenn bu ko tayle kenn kenn waaw lépp loo xamante ni nii loo war a jëfe ci sa diine na nga ko gëstu ba mu leer naññe ba xam ci lan moo ci lan ak lan moo ci bokkut nga jëfe li li li li li dëppoo li diine wax li waxul nga bàyyi ko ak ko mën di jëfe nag faut faire cet inventaire bu dee dafa goo ko woon waaw sa pratique religieuse yépp nga war a jëlaat mettre sur la table waaw lépp lépp lépp lépp lépp ni may jullee ni may woore ni may lépp lépp lépp lépp ngay jëlaat teg ci taabal bi daal di koy natt ci miisaanul qur'aani wa sunna bu dee defoo ko woon lu jëkk loolu yow moo la war ku nekk nag ci ñun amul walla ñoom diw ñan ko def ñeneen ñi déedéet ku nekk ku nekk ndax kullukum ra képp kenn ci yéen la ñu leen saa wax sàmm la wa kullu mas'ul wa wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi te ku nekk la nga doon sàmm des na ko laaj yow nag sa sàmm sa yi la yàlla di loolu moo jiitu sa nga sàmm ko noo xamante ne nii da koy def min haythu yarda Allah min la min haythu yarda fulaan wa wa ilaan non xam nga la di ko def la nga xam ne noonu la ko yàlla gërëme mais pas ni ko diw daa daal di gërëme lii mooy dëgg ah. waaw ku ko fi deful wóor na di rëccu bés boo xamante ne nii laa na dem rëccu du jariñ dara waaw waaw diine kenn du ko tayle diine moo ëpp rasumaal liñ naan capital moo ko ëpp waaw mooy sam sànni tàccu waaw mooy sam sànni tàccu bés bu yàqoo lépp yàqu bu baaxee sa lépp baax wala bu baaxee lépp baax bu yàqoo lépp làqu loolu est lu ñuy foowe la déedéet waaw ba gaa yoo xam ne wóoruñu nga leen di bàyyee sa bopp mukk mukk te ah da alxuraan ne xanaa manu ñoo vérifier wala dem gëstu ji wala jàngi du wees même à l'âge de soixante-dix-huit ans demal jàngi demal nga gëstu ji waaw te képp koo xam ne waxam manu koo teg ci alquran ak sunna bi yow nga bàyyi ko te seeti keneen ak nu mu man di sant mais ka lay wax alquran ak sunna moom nu mu man di sant bul xool mooy ab santam sa yoon newu ci dëgg dëgg la ñuy xamee góor yàlla yi mais du góor yàlla yi la ñuy xamee dëgg loolu la Seydina Ali ibn Abi Talib asadullahi al-ghalib amirul mu'minin maamu shérif yi wax radiyallahu anhum wa ardaahum te mooy dëgg dëgg ngay samp ba pare ku ñëw nga jaarale ko ci bu génnee dëppook moom ci nitu dëgg la mais kenn du samp ay nit ba pare ni ñi ñoom dëgg ci ñoom kese lay génne loolu ñu daanaka jëpp moom la ñuy def moo tax ñépp ci njuumte illa man rahima rabbuk kon yonent bi alay saa salaam ne laa taqulu bu leen wax ma sha allah bu soobee yàlla ah wa shaa fulaan ak bu soobee diw déedéet wabu ak bu soobee yàlla ak diw mu ne bu leen ko wax walakin waaye quulu wax leen ma sha allah bu soobee yàlla summa ginnaaw gi shaa fulaan mu soob diw c'est pas affaire de rhétorique de lii tawhid gu fees benn du rek ay kàddu nu ñu agence yu baax yi kese la forme est très importante en islam mais le fond les mieux les encore mieux waaw gis nga forme dafa am solo ci l'islam waaw ay biti bi nii yàpp du lu la neex waxe déedéet waaw jullit ëppante nag kuy asaalu ay waxam ak di waxe nu ko neex baabu hifzil lisaan romboon nañ ko bu yàgg waaw mu ne xadiis bi rawaahu solo na ko Abu Daawud al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani rahimahullahu ta'ala bi isnaadin ci càllale boo xam ne saxiixin bu wér la léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce dong moo kaa solo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu ahmadu bnu muhammad hmm, bunu hanbal rahimahullah daal na koy solo te après nañ gis yenn riwaayaam yi eh, insha allahu taala waaye naka noonu al imaamu bunu maaja hmm, al qazwini rahimahullah eh, di muhammad bnu yazid Euh, moom nag téereem bi gaa yi dese nañ kiy liggéey yenn liggéeyu kii yi comme niñ def yeneen yi <laughs> waaw comme euh, ni ngay gise sunanu Abu Dawud sunanu Tirmidhi hatta yi bu Ibnu Maaja bi gaa yi dese nañ ci kii waaw waaw quoi mais bu am am solo na waaw quoi rahmatullahi alayhi léegi al imaamu Abu Dawud benn bërëb la ko ndi awwalu kitaabul adab baabun laa yuqaalu ah, mooy bunt biñ gisoon fan yee <laughs> ah, xabusat nafsi foofu la indi lii hmm? fa la indi <laughs> ci bunt boobee ah, waaw xadiis sayyidatu Aysa bi après mu daal di ci teg bi moom waxoon nañ la moom moo ko indi woon ci laa yaqulanna ahadukum jaashat nafsi walakin li yaqul laqisat nafsi moom imaam Abu Daawuda as-Sijizi as-Sijistaaniyu rahmatullahi alayhi waaye après boobu nag la teg fii waaw mooy xadis mille sept cent trente-neuf lañ ko gisoon tudoon nañ riwaayam bi après boobu juste nag ci la teg xadis bi mu ne haddasanaa Abul Walid at-Tayaalisi ne nettal nañ Abul Walid at-Tayaalisi di Hishaam ibn Abdil al-Baahili mawlaa Abul Walid at-Tayaalisi al-Basri rahimahullahu Baahili mawlaahum la rahimahullahu ta'aala gane àddina 133 génn àddina 227 rahimahullahu qaala mu ne haddathanaa Shu'batu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 Rabi'a Abu Ikab as-Sulami al-Kufi rahimahullah génn àddina la 132 rahimahullahu ta'ala an Abdillah ibn Yasar mu jële kuñ naan Abdullah ibn Yasar al-Juhani al-Kufi rahimahullah kañ la gane àddina kañ la génn àddina dajuma ko rahimahullah waaye fi qala gis nga càllale bi mooy càllale yu mag bi ah, an Hudayfa mu jële moom ci Hudayfa ibn al-Yaman Euh, euh, di yamaan waxoon am nañu ne Husayl la am ñu ne Hisl euh, léegi al ibn Jabir ibn Amr Abu Abdillah al-Absi al al-Yamani nekkoon saxaaba boo xamante ne nii bu siiw la ñu ko doon wax saahibu borom secret ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam génn <coughs> ci juste bi Seydina Usmaan biñ ko faate ba pare mooy njàlbeenu xilaafa Seydina Ali ibn Abi Talib la trente-six ci la génn àddina radiyallahu ta'ala anhu wa arda an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala la taqulu ma sha'a Allahu wa sha'a fulan walakin qulu ma sha'a allahu thumma sha'a fulan léegi imaam ahmad rahimahullah euh, dafa ñëw moom riwaayaa mi kaay waaw moom xoolal li nga xamante ne noonu lay wax ci ban circonstance la rasulu rabbil alamin daal di woon wax li alayhi afdalu salatu wassalam te imam Ibn Maaja noonu la ko soowee dañ xool imam Ibn Maaja d'abord imam Ibn Maaja mu ngi ko jële ci Hisham ibn Ammar Hisham ibn Ammar moom dañ ko gëj a gis sax <laughs> kitaabul kafaaraat baabun nahyi an yuqaalu ma sha Allah wa shita <laughs> ah <laughs> Allahu akbar hmm? Hisham ibn Ammar en fait moom mii la imaamu Malik moo ñëwoon ci jotaay imam Malik <laughs> fekk moom Sham yi la quoi Sham la jóge <laughs> léegi Hisham ibn Ammar ñëw Medina léegi bon baayam daa jaay ay terrain wam ngir mu dem aji quoi léegi mu dem aji mu ne léegi xam nga bon salaf yi ba léegi sax ak ñi alhamdulilah loolu moom sunna su baax la sunnaay salaf yi bu baax la nit ñi topp mooy buñ demee aji soit ñu ñu jaaree Médina laata aj gi commencé wala buñ ajee ba pare mais dinañ jaar Médina quand même waaw kay loolu nekk loo xam ne lu ama am solo la waaw <laughs> nekk loo xam ne lu ama ama am solo la léegi nag <laughs> bi mu ajee ba pare mu daal di ñëw nag ne boo day dem Médina après surtout imaamu Maalik nga fa ah, <laughs> bu defee mu utaale xam-xam quoi amaale tamit ay laaj yu mu ko doon laaj léegi mu ñëw <laughs> eh, xam nga imam Malik doonu loon toog gi jàng xadiis yi <laughs> léegi liñ ñëwee ñu ne ko mu ne imaamu Malik imam Malik ne ko jàngal mu ne ko déet yow mii yaay jàng <laughs> xaw nga loolu moom gaay yi fekk neen maa imam Malik fi mu toog mu ngi mel ni benn buur gaay c'est Imam Malik gara kilifa non mooy donc Imam Malik gay waaw mooy mu ngi toog bu jataayu xam-xamam yi am ñu ko wër comme genre ay garde mais ay xilmaan lañ ay booy yoo xamante ne nii moom waaw <laughs> léegi bon mu ne ko jàngal Hisham ibn Ammar ne ko yow mii yaay jàngalaa wax <laughs> xam nga loolu moom dañ ne waa kii nag mu tëj ngeen ñii sa way iqra Hisham ne ko non laa bal xaddis nii non ma jàng fan yow mii laay wax jàngal ma xaddis bi yow yow boobu ndax avec <laughs> parce dafa jàppoon ne moom li gën lu ñuy jàngi alxuraan non xaddis mooy ni xam nga sëriñu daara bi waa ji euh, xale bi euh, day ñëw kiy jàng tari ci kanamam après mu mu mun ko nii la wala yu mel noonu waaw Imaam Maalik nag mooy daa jàppoon na xadiis yi comme loolu la da ngay jàng ba kii mu a la waaw nii laa ko jëlee woon ci sëriñ yi jëlim noonu daal di lay léegi nag mu ñëw sawaay Hisaam ak si euh, ba pare amoon ay laajam yi muy laaj quoi yeneen ay laaj ba pare ak tamit bëgg a jàng xadiis Imaam Maalik ne ko jàngal sawaay ne ko ma yow mii jàngal yow mii bal xadiis nii laa wax. léegi yow Malik ne gaa yi dañ ko yóbbu ko boo yi daal di koy meeb kay waaye <laughs> léegi nag li <laughs> nga xam ne ci la ko boo yi meeb ko daal di koy dóor ay yar nag <laughs> di ay yar sa waay mooy boobu nga xam ne waaye yow koy yar di set yar lañ ko dóor kay waaw nee na léegi nag bon may ma ma taxaw nag bon yar yi daa metti ba may jooy quoi léegi ma maa ne looy jooy waaye sa gaa yi ñooma gaa yow yow ne ko nag ah yow yow yaa ma tooña waaw <laughs> yow yaa yow maa ngi ñëw saa baay daal di jaay jaay sama ab ab ab ab ay pàkkam ngir ma ñëw aji jaaraale ci Maalik ut fi xam-xam ma ñëw amul dara loo may def nga may dóor man du ma la ko baal <laughs> non du ma la ko baal <laughs> léegi nag imaam Maalik ne ko waa léegi lan mooy sama kafaara <laughs> mooy nan laa mën a def ngir nga jaal nga jéggal ma quoi kon gaa yi dóor ma ma dóor dañ laa dóor duñ maa dóor mu ne ko dóori daa mais wax yow ba mais moo wax may jooy nii imaam Maalik mu ne ko du ma la ko baal yow mii la waaw parce que sa jotaay laa ñëw nga bàyyi gaa yi dóor mu nii yóbbu ma di ma di ma caw ay yar <laughs> waaw léegi nag <laughs> kii Imaam yi ne ko mais léegi nan laay def ngir nga ngir ngir jéggalu léegi ngir nga baal ma <laughs> mu ne ko mooy yar bépp yar bu ñu ma dóor ah bépp yar bu ñu ma dóor rek nga jàngal ma mooy dix-sept yar lañ ma dóor yow danga may jàngal lu toll ni loolu mooy dix-sept xadiis waaw léegi imaam yi ne ko kay wa kay léegi imaam yi jàngal ko di set xadiis xadiis yi neex mu ne ko way yow mu ne ko mais sëriñ zid min ad-darb wa zid fil xadiis mu ne imaam Maalik dollil waxal sa gaay ñu ñu ñu dóoraat may yar nañu yokkaat yar yi kir nga yokkalaat may xadiis <laughs> na ma gaay lerawaat sa gaay yi boo yi nañ ma leraw nañu nañ ma yokkalaat ay dóor bu ko defee nga yokkalaat ma ci xadiis Allahu akbar Hisaam foog naa benn yoon lañ ko fi tuddoon daal sama xel dem ci ko dafa naa Hisaam ibn sëriñ la woon it ci ñoom al imaam al Buxaari rahimahullah eh, eh, imaam kii moo jëlawul ci moom quoi moom moom moom bokk na ci ñi nga xam ne Euh, imaam al-Bukhari solo na ci moom imaam Abu Dawud at-Tirmidhi an-Nasa'i ak Ibn Majah voilà mooy imaam Muslim moo jëlawul ci moom voilà moom Hisham ibn Ammar ad-Dimashqi rahimahullah <laughs> Abul Walid <laughs> al-Muqri <laughs> génn àddina deux cent quarante quatre am nañu ne deux cent quarante cinq moom la imaam Ibn Majah jële mu ne haddathana Sufyan ibn Uyayna mu nekk dina taman Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali al-Kuufi al-Makki gane àddina 107 génn àddina 198 rahimahullah ta'aala an Abdul Malik ibn Umayr alhamdulillah mu jële ci Abdul Malik ibn Umayr ibn Suwayd ibn Jaariya al-Qurashi al-Laxmi al-Kuufi Abu Amr ñi ne Abu Umar rahimahullahu ta'aala gane àddina la 33 ci xilaafu Sayyidina Usmaan génn àddina cent trente six moom guddoon fan cent trois ans la juddu la dund waaw waaw quoi ah moom nag mu ne an Rib'i ibn Hirash Rib'i gén nañ ko gis yàgg muy Rib'i ibn Hirash ibn Jahsh ibn Amr ibn Abdillah Abu Maryam al-Ghatafani rahimahullah al-Kufi al-A'war rahimahullah génn àddina la hmm? moom muxadram la dañ ko gëj a gis Rib'i Rib'i ibn Xiraas waaw fekk na jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon jaamukatu yàlla bu bu bu bu yéeme ba pare dëgër këcc rek ci wàllu xadiis génn àddina euh, l'an cent mais wu am nay wuute am na sax ñu ne l'an quatre-vingt-deux loolu lépp ay wuute la wallahu ta'ala a'lam an Hudhayfa ibn al-Yaman moom moo ko jëlee ci Hudhayfa ibn al-Yaman ah gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma anna rajulan xool mu ne dafa am benn waay minal muslimiina ci way jullit ñi ra'a fi an-nawmi annahu laqiya rajulan min ahli al-kitaab am na nag yenn waay yu wane ne li Xudayfa euh, mii la woon moom ci boppam la moom moo gént gént gi mooy dafa gént benn waay ci waa ahlul kitaab ci les gens du livre ñi nga xam ne joxoon nañ leen téere soit yahud la woon wala chrétien fa qaala waa ji ne ko ci biir gént ni'mal qawmu antum law annakum tush law laa annakum tushrikun waa ji na ko yéen de ay way yéen daal kenn gënu leen yéen àndandooy Muhammad Seydina Muhammad yi sallallahu alayhi yéen de kenn gënu leen ay way ëskay nit ñu mel ni yéen budul woon ne da ngeen di bokkaale waaw budul woon ne da ngeen di bokkaale kenn du leen gën <laughs> waa ji nag la taqulu yéen parce taqulu na parce que neen di wax ma sha Allah wa sha Muhammad parce que yéen am bari yéen di wax naan ma sha allah bu soobee yàlla wa sha'ata mu soob muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na bi mu yeewoo nag rek mu yeewu <laughs> wa dhakara dhalika linnabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala ama wallahi in kuntu la a'rifuha lakum qulu ma sha allah thumma sha'a muhammad waaw sallallahu alayhi wa sallam waaw <laughs> waaw waaw mu ne Eh. mu ne maa mu ne amaa wallahi maa ngi wàcc yàlla man yoneen sa in kuntu la arifu haalakum